fa kayf mu ne mais man ma ne mais man aw ma dara ana nan laa fay demee di kii summa dakartu silatahu wa aidatahu fa xatabtuha ilayhi nee na waaye no bi ma defee ma ne lii nag dàqontewul la bi li ñu njëkk a gis keneen moom dane fii dama bëggoona dem labati doomu yonent bi alayhi salaatu wassalaam mais ma ne mais man aw ma dara ma fàtt ne ne man aw ma dara nan naa koy defe mooy lii dàqantewul ak ne ndaw si lam doon waxal loolu fa qultu kon mu wax lu nee na summa ginnaaw gi zakartu ma fàttaleku silatahu doxuk mbokkam ak jokk mbokkam gi nga xam ne moom lay def moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam wa aidatahu ak woyofam gi nga xam ne euh, moom la woyof ba mbokkam yépp da leen di dox di leen seeti di leen nemmeeku jàppe leen comme mus boppam ah, nee na bi ma fàttale ko lool nag fa xatabtuha ilay ma daal di dem daal di koy labat wax naa la lii yépp dàqontewul ak loolu mooy ndaw sa ba mu koy wax lool man na xam nga nee na ndaw si da ko topp di ko di ko ba mujj gi mu daal di dem mooy mujj gi mu fàttaleku ne yonent ma lay saar saam sax ni mu mënee doxe mbokk ak ni muy seetee nit ñi saa na ngir dox mbokk googu ak ni mu leen bëggee yooyu euh, nee na kon xaarama dem te loolu moom ci mbokkam yi la bokk ndax bul fàtte ne Seydina Ali radiyallahu anhu euh, moom baayam ak baay yonent mi alayhi salaatu wasalaam ñoo bokk ñoom ñépp doomi Abdul Muttalib lañ radiyallahu ta'ala euh, anil jami' mu ne fa xatabtuha ilayhi fa qaala hal laka min shay nee na ma dem daal di koy labat moom yonent bi alayhi salaatu salaam di ko ñaan doom ji mu ne ma ndax yor nga dara am nga dara loo joxe qultu laa ma ne ko déedéet mu ne fa ayna dir'uka al-xutamiya allati a'taytuka yawma kada nee na mu ne ma ana sa mubbu koŋ ba nga xam ne alxutamiya ba nga xam ne moom laa la joxoon bésu sàngam bés sàngam nee na ma ne ko mu nga fi man de mu ne ko jox ko loolu nee na loolu laa ko jox loolu moo nekkoon canam ah, léegi nag incha allah fii njàngat yu bari am na fi muy gis nañ li jëm ci wàllu can gi ah waaye gis nañu ah, li nga xam ne mooy ñaan gi yonent bi alayhi salaam dane ko la'allaka ji'ta li taxtuba Fatima Fatima ne ko amaana dangaa ñëw nee ko ndax dafa mel ni danga ñëw ngir xutba Fatima daldi koy labat mu ne ko waaw kon mooy ñaan gi ak may gi ginnaaw gi mu ne ko ana loo koy jox mu ne ko may naa la ko demal nga indi loolu mu nekk can mooy gis nañ ci biir li nga xam ne mooy chartu maye yooyu yëpp dinañ ci ñëw insha allahu taala eh, mooy bu ñu paree ci nettali bi insha allah dinañ ubbi àttey ahkaamu azziwaaj àttey mariage ci lislaam eh, charte yi ak nan lay deme wàllu can yi wàllu ñuy dencante Euh, dañ koy gàttal ndax waaye incha allah dinañ ci wax yi nga xam ne yu am solo la amaana mu jariñ comme ñu ubbee woon yeneeni ahkaam comme ci wàllu julli wàllu koor ak yooyu yépp incha allah noddu yeeg yooyu incha allah dinañ def bu mel noonu fii ci wàllu maye gi bu ñu paree fii ndax yooyu yépp day feeñ fii bu ko defee ñu def ko benn yoo incha allah di la ala na ci loo xam ne lu leer la léegi nag bi nga xamante ne nii nag ci lañ ko may yone léegi nag mu war a dugg ci soxnaam moom ali moom seydina ali radiyallahu an xadiis boobu nag moo ñuy wane ne li nga xamante ne nii moom la wax bu njëkk bi ne duggug seydina ali ci soxnaam di saydatu fatima radiyallahu anha mu ngi nekkoon ginnaaw ghazwatu badrin mooy li gën a dëgër mooy xadiis bii ñuy bëgg a wax te imaam al buxaari ak imaam muslim ibnul xajjaaj al qushayri an naysaabuuri raxmatullaahi alayhi daal di koy solo ah buñ jëlee version imaamul buxaari raxmatullaahi alayhi mune ne mu ne xaddasanaa abdaan qaala axbaranaa abdullah qaala axbarana yunus an zuhri qaala axbarani ali bn alxusain an alxusain bn caliin radiyallahu taala anhuma axbarahu an caliyan qaal mu ne xaddatanaa nettali nañu abdaan di abdaan nekkoon sëriñu seydina imaamul buxaari qaala mu ne nettali nañu mu ne axbaranaa nettali nañu abdallah di ibn al foo dégg abdaan mu ne abdallah axbarana abdallah ci saxiix imaamul buxaari mooy ne abdallah ibn al mubaarak al raxmatullah alayhima mu ne axbaranaa nettali nañu yunus di yunus an an zuhri mu jële ci ne mooy imaamu zuhri raxmatullaahi alayhi qaala mu ne axbaranii nettali na man az-Zuhri Ali ibn Xuseyn Ali ibn Xuseyn mooy Zeynul al-Xuseyn Ali la tuddoon di doomi Seydina al-Xuseyn mu moom baayam moo ko nettali anna Xuseyn ibn Ali di Seydina al-Xuseyn moo ko nettali di doomi Seydina Ali radiyallahu ta'ala an aali bayti rasuulillah sallallahu alayhi wa axbarahu moom zeyn al abidin mu ne baayam di seydna al xuseyn moo ko nettali këne seydna ali an moo ko nettali ne seydna ali de xaala nee na mooy lii mooy càllale waa ahlul beyt wa ahlu beyti almustafa jaafar an abaihi in anhu raawin lam yahim loolu la imaam alxaafiz al asuyuuti wa mooy càllale wa ahlul bayti jaafar wa an abaihi imaam jaafar jële ci baayam yi di seydina muhammad jaafar ibn muhammad muhammad jële ci baayam di zeynul abidin di ali ibn alxusayn mu jële ci baayam di alxusayn ibn ali ibn abi taalib mu jële ci seydina abu taalib wala moom mu nettali ndax seydina alxusayn saxaaba la radiyallahu taala anil jamii in anhu raawin lam yahim bu dee ne amaa ñoom amul koo xam ne ku faible la ku wérul la ku ne foofu ah lan la ko nettali mu ne seydna ali abi ibn abi taalib moo nettali doom ji di seydna al xuseyn radiyallahu anhu ne kaanat lii shaarif min nasiibi min al maghnami yawma badrin seydna ali abi taalib ne radiyallahu anhu mu ne kaanat lii shaarifun min nasibi mu ne dama amoon benn gëléem shaarif <coughs> benn mooy gëléem la mooy an naaqatul musinna ah nee na moom laa amoon min bi nee na nag lool mu ngi jóge ci sama part bi ma am yawma badrin ci xare badar minal maghnami ci butin de guerre bi badar ci laa amee woon ci sama paar li ma fa jële li ma fa am ci màng mi benn gëléem wa nabiyu mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ataani shaarifan mimma afaa allahu aleyhi min alxurmusi yawma id mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam moom daal di may jox daal di may jox beneen gëléem mooy moom Badar bi ñu seddalee butin de guerre bi dafa am benn yonent mi alayhi salaatu salaam ci li nga xam ne moom la ko suñu boroom jox mooy yi nga xam ne yooyu paar paaram la ci xumus bi mooy euh, bon bu ñu xaajee butin de guerre bi cinq xaaj benn bi boobu yonent mi alayhi salaatu salaam loolu alxuraan ne woon wa'lamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi xumusa wa lirasuli wa lidhil qurba wal yataama wal masaakin wa ibni sabiil in kuntum amantum billah wa ma anzalna ala abdina yawmal jam'aan boobu noonu mooy xumus boobu paar yonent bi alayhi salaatu wassalaam da ci jëloon benn géléem ci paaram daal di koy jox Seydina Ali mu am ñaari ñaari géléem kon nee na nag fa lamma aradtu an abtaniya bi Fatima bi nga xam ne nag ci laa bëgg accueillir daldi dugg ci sama soxna di koy accueillir mooy daldi consommer mariage bi wa'adtu rajulan sawaaran fi bani Qaynuqa an yartaxila ma'i fa natiya bi idxir nee ci laa joxe rendez ak benn waay koo xam ne da doon jaay moom ay ay bijoutier la day takkaay ay takkaay lay liggéey ci wàllu or ak xaalis nee moom laa joxanteek moom rendez mu ànd ak man euh, ñu dem ci suuqu Qaynuqa mooy euh, marché juif yooyu ñu la waxoon lii moo tax imaam uh, alxaafiz ibn xajar ne amaana bokk na ci mu ne dugg gi moom ci sayyidatu Fatima loolu après Badar la moo tax mu ne amaana bokk na ci ginnaaw li ma la wax ngëneelu takk soxna ci shawwal mais xadiis bii nii këne moom Seydina Ali après dafa jox waa ji rendez-vous ñu ànd dem ci marché ba Banu Qaynuqa xam nga gis nañ ne exile nañ leen mais ñoom ci shawwal la woon mooy kon avant l'exil bi mooy ne kon mbir mi après Badar juste ci la xew-xew bi am nee na avant ghazwatu Bani Qaynuqa nee na fa natiya bi idxir ñu daal di indi idxir benn façon garab la boo xam ne xob yi dafa neex ñoom arab yi buñ doon euh, dañ ciy liggéey mën nañ ci defar ay ay lal ay laltu tamit ay laltu basan yoo xam ne kon rek ni ñuy jële bantu bale yi ni ngay gisee ñu ciy defar ay defar ci ngay gis genre yooyu ñuy defar ay sàkket ak yoo xam ne dañ koy defar ay mooy basan yi da ngay gis basan yoo xam ne ci ay ci garab la jóge il xir yu mel noonu la nga xam ne ñoom buñ doon génn àddina tamit dañ ko doon suulaale ki nga xam ne mooy néew bi mu ne ñu indi loolu ñu indi loolu daal di dem ci marché boobu fa aradtu an abi'ahu min as-sawaghin nee na bu ko defee bu ma demee foofu ma daal di koy jaay ñi nga xam ne ñooy liggéey foofu fa bi bihi fi walimati ursi bu ko defee ma daal di ci jàppandi jàppandiku dëgërloo ci ci li nga xam ne mooy walima gi ci sama mariage bi nga xam ne moom lay waajal ngir accueillir sama soxna sayyidatu Fatima eh, ndax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam lam waxoon sayyidina Abdurrahman ibn Awf te xadiis mu ngi saxiix yi ne ko awlim walaw bi shaa ne ko céetalal même bu ne sa céet ga benn gàtt rekk ngay di def ko waaw moo tax céetal dafa bokk ci sunnaa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mais pas ñun liñ koy defe ñun wolof yi moom liñ koy defe loolu moom la xew daanaka quatre-vingt-dix-huit pour cent bi lépp a xaram loolu moom taxul ñuy wax ay wayaki fecc góor ñi jaxasoo kii sabarkat yi fële ndëndkat yi loolu xaraamun loolu yépp dafa xaraam yooy taxul ñuy wax ah nee na ma dem foofu ngir jaay loolu bu ko defee ma daldi ci jàppandi ko ci alal ja ma fay am bu ma jaayee loolu ci sama mariage bi may waajal lool day wane ne tamit waajal ngir defar ngir def mariage loolu lu baax la ndax bu dul woon lu baax Seydina Ali ibn Abi Taalib du ko def jaay yenn yi loolu day wane ne tamit nit ki mën na ne damay dajale ngir waajal sama mariage mais nag mu bañ a nag génn nag mu bañ a dugg nag ci yàq ndax inna allaha la yuhibbul mufsidin waxuñ la nag nga dugg ci yàq goo xam ne yow après ceeb gi ca suba ga ay bori neen ngay dese loolu l'islam santaanewul lool fu nekk nga jaar fa di leb te lépp yàq nga ko démb loolu xel mu rafet sax war na xam ne loolu waxuma la euh, xel sax nangu ko waxatuma la lislaam ni féete kaw yooyu yëpp di nangu yooyu mu ne nag fa bayna ana ajma'u li shaarifi min aqtaabin wa gharaa'ir wal xibaal wal gharaa'ir wal xibaal nee na man Seydina Ali radiyallahu anhu bi ma xam ne ci laa nekk di waajal di waajal sama ñaari gëléem yooyu benn bi ma amee Badar ci màng mi beneen bi yonent bi jox ma ko may waajal teg yoo xam ne moom laay teg ci kaw aqtaab mooy yoo xam ne moom lañuy teg yu ndaw yi ñuy teg ngir toog ci fas comme yu mel noonu nee na may waajal yooyu ak yi nga xam ne gharair mooy ay euh, kii la récipient la yoo xam ne yu arab yi xamoon wal xibaal ak ay buum nee bi nga xam ne nag ci lay waajal loolu ngir sama géléem yooyu mu ne washaarifaaya a ah, sama ñaari gëléem yi nag munaaxataani ilaa janbi xujrati rajulin min al ansaar ñoom ñu ngi dem tëddi di dallu ci côté benn këru néegu benn waay ci waa lansaar yi benn góor ci lansaar yi radiyallahu foofu lañu yësoo nekk fa nee na xatta jamaatu maa man daal bi ma paree ci li ma doon dajale teg yéeg buum yéeg li nga xam ne mooy euh, euh, récipient yooyu nee na bi ma dajalee mbir yooyu daal ñëw ci sama géléem yi fa ida ana bi shaarifiyya shaarifayya qad ujibat asnimatuha wa buqirat xawaasiruhuma wa uxida min akbaadiha akbaadihima nee na man daal naka laa dagale loolu daal ñëw xool sama ñaari géléem yi fiñ newoon ma ñëw fekk seen boos yi boos yi xam nga dafa am gëléem yoo xam ne muharraba yi nga xam ne benn boos am yoo xam ne ñaari boos comme gëléemu euh, mongol yi da ngay gis ni am ay ñaari boos ak côté yooyu ak gëléem yoo xam ne benn boos rek la am ah nee na man ba ma ñëwee gis gëléem yi seen boos yi noonu loolu di nekk ci kaw gëléem gi ci digg ginnaaw ci kii bi ci côté bopp boo dépassé bopp bi loolu di kawe noonu nee na moom laa fekk boos bi laa fekk ñu daal di koy dagg ba pare daldi euh, xotti mais seen tànk yi jëm ci seen loos yi ñu daal di koy xotti jëm ci seen tànk yi jëm ci faar yi jëm jóge ci tànk yi jëm ci faar bi ñu xotti foofu daal di koy dagg wa uxiza min akbadihima ba pare ñu daldi jël seen res yi mooy mooy ne dee nañu mooy ne noonu laa fekke man daal sama gëléem yi ba leen di bàyyi ñu ngi woon ci benn këru benn gaay benn waaye ci lamsaar yi ñu nga fa woon toog yës di sieste bu doon nañ naan en tout cas di noppale nee na man daal bi ma dajalee li ma dajale ba ba ñëw ci sama gëléem yi ma fekk ñu dagg seen boos yi dagg li nga xam ne moo jëm jóge tànk yi jëm ci faar yi ñu dagg foofu ba pare ñu naan déet kii res wi seen res yi seen seen foie yi ñu am luñ ci dagg daal di koy jël nee na falam amlik aynaya xiina raaytul manzar nee na man de seydna ali radiyallahu anhu gis nga bi ma gisee sama gëléem yi ci état boobu eh, manutumaa téye samay samay rongoñ man téyetuma leen mooy manuma leen awma ci benn maîtrise samay bët maîtriser wu ma damaa ba ma gisee lool rek sama bët yi commencé rongoñ yi di génn faqultu nee na ma laaj ne man fa'ala hada ma ne mais kan moo def lii xaalu ña fa woon ne ma ña ma fekk ñu ne fa'alahu Hamzatu ibn Abdul Muttalib ñu ne ko ah ki def lii sa ñaari gëléem yi de Hamza la ibn Abdul Muttalib moo def lii ah moo cor seen boos yi dagg seen tànk yi jël ci seen res yi dagg seen tànk yi jëm ci faar gi jël seen res yi gaa yi ne ko moo ko def de wa fi hadal bayt ne ko nag moom nag mu ngi ci kër gi ah kër gi ngay gis fii la Hamza ne radiyallahu anhu wa huwa fi sharbin min al ansaar ne ko nag te nag mu nga fa ci benn boo xam ne autour d'un liñ naan un tour d'un pot avec certains des ansar des des des des ansar mooy ñoom mooy ñoo xam ne ñoom lay toog euh, di naanandoog ñoom li nga xam ne mooy sàngal jamono yi sàngara xaraamagul mooy l'islam xaraamagul loolu woon sàngara mu ne de Hamza ñu ne ko Hamza radiyallahu anhu di doomi Abdul Muttalib di sa frère baay bi moom de moo rey gaay moo rey gëléem yi ah, moo leen cor de mu ngi ci kër gii nag mu nga fa nag un tour d'un pot benn ñu nga fa daal di naan seen sàngara ñoom wa indahu mu ne nag te nekk na foofu foofu fa Hamza ne qaynatun wa ashaabu benn musicien boo xam ne fa la newoon di leen wayal ba ñu màndee ak ay gaayam fa xaalat musicien bi nag moom moo ne fii rina ihaad fekk da doon dañoo naan ba màndi léegi moom muy tagg xam sayyidatu sayyidina Hamza radiyallahu anhu léegi nag bi mu koy tagg naan ko alaa yaa Hamzu li shurufi nawaa'i ayaa laa ya alaa yaa Hamzu li shurufi niwaa'i naan ko ayaa alaa waawee alaa tagg naa la yow alaa déggoo ma yëgal la yaa Hamza yow Hamza mooy lii waywee tax mu ne yaa Hamza mais Hamza li shurufin nawa'i mooy di ko xërtal ci gëléem yi nga xamante ni mooy yu duuf yi te fees te te fees gàll ak yàpp te suur bi ndaw si nag waykat bi di way loolu fekk ñoom ñëm ñoom dañoo màndi ci la Seydina Hamza mu ne fa wasaba Hamzatu ila sayfi fa ajabba asnimatahuma wa baqara xawaasirahuma wa axada min akbaadihima nee na ci la Seydina Hamza daal bi bi ndaw si di way loolu fekk ñu ngi màndi moom ci la jóge rek comme que ndaw si <laughs> musicien bi xërtal ko ci kii bi ci géléem yi mu fekk fa géléem gi rek daal di koy cor ñaari géléem yi dagg seen boos yi ba pare butti bukki seen seen faar yeeg jëm tànk jëm ci faar yi mu dagg leen ba pare daal di jël ci resu ñaari géléem yi qaala ali seydna ali ibn abi taalib ne bi ma gisee loolu nit ñi ne ma seydna Hamza la mu ngi fee di naan moo gaay nee na fantalaqtu xatta adxula ala ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wa indahu zayd ibn haarisa radiyallahu taala anil jami nee na man ni ma def dama faa jóge daldi dem ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nii la ñoom buñ masee am mbégte jëm ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam buñ amee naqar ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kilifa nag noonu tamit la war a mel mooy boroom xam-xam nitu diine noonu nga war a mel mooy dangaa war a nekk koo xam ne yow yaay sécuriser nit ñi buñ ñëwee ci jaaxle ñoom ñépp ci yow la ñuy ñëw ndax il faut baax na nga nekk koo xam tamit daan lu ñuy yaakaar ci yow même bu dul que réconfort doy na baax na bu neexee ñu ñëw yëgle la bu naqaree ñu ñëw yëgle la il faut être à la hauteur nee na ma daal di fay jóge ñëw ci yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne wa indahu ba ma ñëwee nag yonent bi alayhi maa ngi ko fekk këram maa ngi ko fekk mu ngi nekk ak Zayd ibn Haarisa Zayd ibn Haarisa radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne fa arafa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa laqiitu nee na bi ma yonent bi alayhi gisee rek ci la xame man li ma dal damaa xool rek fa arafa nabiyu sallallahu alayhi wa sallam fi wajhi alladhi dama xool rek daal di xam ci sama xar kanam gi daal di ciy liir xam li nga xam ne moom moom ma dal moom laa jànkonteel ci li nga xam ne mooy naqar fa qaala nabiyu na yonent mi salaam ne ma maalak ne ma lan moo la lan lan la lan moo tax nga ñëw nii jàq ni yow Ali nee na fa qultu ya rasulallah sallallahu alayhi wa sallam maa ra'aytuka al-yawma qat ada Hamzatu ala naaqati fa jabba asnimatahuma wa baqara xawaasirahuma wa haa huwa dha fi baytin maahu sharbun nee na bi ma yonent bi alayhi salaatu salaam laajee loolu ma ne ko yow ndaw yàlla li maa ra'aytuka al-yawma qat ne man de li ma gis tey masuma koo gis ba ma dee ali ba léegi radiyallahu anhu masumaa gis li ma gis tey li ma façon mooy li ma événement bi ma gis man bi ma fekke tey bu mel noonu masuma koo gis ah léegi ma ne ko ah daa Hamza li ma gis daal mooy ne Hamza ibn Abdul Muttalib radiyallahu moom daal moo moo moo moo moo jublu songu sama ñaari gëléem yi fa ajabba asnimatahuma wa baqara xawaasirahuma mu daldi dagg seen ñaari boos yi sama ñaari gëléem yooyu dagg seen faar yi jóge ci tànk yi jëm ci faar yi mu dagg leen wa huwa dha fi baytin ma'ahu sharb moom nag jamono jii may wax ak yow mu ngi ci benn kër foofu nekk fa ñu nga toog autour d'un pot ñu ngay naan seen sànga euh, nee na fan nee na nag bi mu waxee loolu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mu ne fa daa nnabiu sallallahu alayhi wasallama bi ridaa'ihi fartada nee na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di laaj mbubbam kawam mooy ni mu soloo woon solu na lu jot waaye mbubbam mi nga xam ne moom lay teg ci kaw da ko da ko summi woon teg nele léegi nag bi naa Ali radiyallahu anhu ñuy wax ko lool mu daldi wax nañ ko ëndil mbubba euh, rida bi mooy mbubbu kawam mu di koy sàngoo daldi koy teg di koy sol fartadaahu mu sol thumma yam yamshi yonent bi alayhi salaam génn di dox nee na wattaba'tuhu ana wa Zayd ibn man ak Zayd ibn Haarisa ñu topp ci ginnaawum topp ko mu jëm fan nee na xatta jaa al bayt fi Hamzatu nee ba ni muy agsee ci euh, kër gi nga xam ne fala Seydina Hamza radiyallahu anhu nekk ak lenn ci waa Ansaar di naan seen sàngar nee euh, bi nga xam ne fastadana alayhi fa adina la léegi yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee mu daal di ñaan digal ngir dugg ci kër gi lool la loolu alxuraan jàngale di suuratu nuur bala ngeen dugg ci kër yi day leen yëglu yëglu man nekk fu dee booy fëgg la koŋ-koŋ wala asalaamu aleykum yooyu yëpp yëglu la wala. Euh, Euh, euh, noo ko man di defee moo xam dangay ngay sone yooyu yëpp yëglu la waaye mu ñëw yëglu ñaan ndigal ngir dugg fa adinu la ñu daal di koy jox ndigal ne ko mën ngaa dugg yonent mi alayhi salaatu salaam nga agsi mooy ñu ne ko mën nga agsi nee na fa tafiqa an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yaluumu fii ma fa'al ah, nee na yonent bi alayhi salaatu salaam nag bi mu agsee mu commencé nag di yedd Seydina Hamza ci li mu def mooy ci euh, gëléem yii nii mu mu mu cor seeni boos rayete leen ray gu ñaaw gi ñu naan déet mu jël ci res yi yonent bi alayhi salaatu salaam nag di ko yedd ci loolu euh, bi mu ko yedd ci loolu nee na waaye fa ida Hamzatu qad samila muhmaratun ayna mu ne mu ngi koy yedd waaye de se Hamza Seydina Hamza samila samilun wala qad samila bu la neexee nga ne fa ida Hamzatu qad samila wala nga ne fa ida Hamzatu samilun voilà yooyu yëpp mën nga koo wax mooy bu dee riwaay imaam al Buxaari bi bi kitaabu fardul xumus dane fa ndax fu bari la ko indi ci saxiix bi indi na ko tamit ci kitaabul maghaazi ak feneen mu ne fa ida xamsatu qad samila fekk Seydina Hamza mooy liñ naan nit ki dafa naana dafa mu ngi ne tat dafa màndi muhmaratun aynaab dafa naana naan ba màndi fekk bëtam yi ñu ngi xonq cur ndax naan gu bari gum naan ci sàngara si nee na yonent mi alayhi salaatu salaam moom mu ngi koy yedd fa nadara Hamzatu ila nabi yonent mi alayhi salaatu salaam daal di xool kii Hamza Seydina daal di xool yonent mi alayhi salaatu salaam summa saada nadara daldi koy xool xool xool mooy yëkkati bëtam xool ko ba ci kaw fa nadara ba rukbatayhi mu daldi xool ñaari mbagg yonent bi aleyhi salaatu wassalaam euh, summa bi mu xoolee foofu mooy xool mooy siggi mooy dafa toog déglu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam muy wax mu xool ko ci kaw xool ko ba ci kaw xool ñaari mbagg yi summa saada nazar ginnaaw ga mu daldi mooy mu xool foofu wàcce après mu xoolaat siggiwaat xoolaat yonent bi aleyhi salaatu fa nazara ila surrati mu daldi di xool yonent bi aleyhi si salaam ci côté jumbaxam mooy fi jumbax bi féete après xoolaat ci suuf summa saada nazara fa nazara ila wajhi mu sëgg ci suuf léegi siggiwaat xool xar kanamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy ñetti yoon bu njëkk bi dafa yonent bi aleyhi salaatu wassalaam a ngi koy yedd mu toog xool jekki mu siggi xool yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ba ci kaw xool ñaari mbaggam yi sigga siggi xool xool ba ci côté jumbax bi siggaat siggiwaat daldi xool xar kanamu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam summa qaala Hamza nee na ginnaaw gi Hamza radiyallahu ta'ala hal antum illaa abidun li abi ne yéen ñii nii ngeen saa gara bon subhaanallah mu ne hal antum illaa abidun li abi ne leen mais yéen mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam lay waxam mais mooy sàngara si la yonent bi salaatu salaam Seydina Ali kii nu mu tudd Zayd ibn mu ne mais hal antum yéen xanaa nekku ngeen rek illaa abidun lu dul ay jaam li ab yi yéen xanaa du ngeen ni sama jaami baay rek man Abdul Muttalib sama baay Abdul Muttalib yéen ay jaamam ngeen rek xanaa yéen du ngeen ni jaamu Abdul Muttalib rek mu jeex ba ngeen may wax mooy ne moom yëgul li xew subhaanallah gis nga sàngara mooy xam nga Seydina Hamza radiyallahu anhu xalaatoo moom mi nga xam ne li ko dugal ci lislaam mooy dafa dégg Abu Jahl daal di wax wax ju naqari yonent bi alayhi salaatu mu daal di koy duma ndaw sa ñëw da ko nettali mu ñëw duma ko fa la jaare tuub xam nga ne kooku kooku du mooy wax yonent bi alayhi salaatu salaam lu metti mais sàngara la il était sous l'emprise de l'alcool muy ndox mu bon moo mële waaye jamono yii kenn terewu ko mooy mooy ne sànga te ay xaraamul ah <laughs> moo tax mu ne ah, yéen xanaa yéen ñii ñu koy yedd mu ne yonent ma lay saat saam ak ñi mu àndal Seydina Ali ak Abu Zayd ibn Haarisa yéen xanaa hal antum yéen xanaa nekku ngeen illaa abidun lu dul ay jaam li abi sama baay fa arafa rasulullah sallallahu alayhi wa sallam annahu qad thamil yonent bi nag alayhi salaatu wa salaam rendre compte ne noo kii àndul ak sa woom xaaral Euh, mooy ne kii may waxal foogoon naa ne dafa commencé bon amaana ba muy def lool ba muy rey kii euh, boobu dafa màndoon lool foogoon naa ne naan gi wàññeeku na waaye kii màndi te gi wàññeeku na mais ba léegi kii dafa màndi dëgg-dëgg léegi nag fa nakasa rasulullah ala sallallahu alayhi wa sallam ala aqibay al qahqara ma'a nee na yonent bi saatu salaatu dal daal di wane ginnaaw mooy paa wane ginnaaw mais mu dellu ginnaaw mooy fi mu taxaw jàkkaarloog Seydina Hamza doon ko yedd mu wax loolu yonent bi alayhi salaatu di arrière mooy wanu ko ginnaaw ndax wóorul xam nga ko màndi euh, nga xam ne yow tàqale na ak sagoom rey ay gëléem yu mel ni mooy imaginer nga ñëw di ko yedd wan ko ginnaaw mais man na la dóor jaas te doo ko yëg yooyu yëpp possibilité la yeneen trois saam xam ne kii dafa màndi comme que nag kii dafa màndi mooy àndul ak ay faculté kon kii duñ ko nii rigueur ci liñ mais mais mooy ne jamono jii sàngara xaraamul voilà bon ah, xaara après dina ñëw ci ko daw looloo tax mooy dafa ni mu taxawee mooy di dox di reculer mais ki nga fi ngay recul booy reculer yow sa xar kanam fi nga jógee ngay xool mooy wane woo ginnaaw mais jàkkaaroo moom di arrière mooy fa nakasa rasulullah ala qibayi alqahqara mooy di dox jëm ci ginnaaw mais jàkkaarloo ki ngay fi nga jóge mu ne fa xaraja yonentu Yàlla saar saam génn wa xaraj naa ma ñu génn ànd ak moom ah, léegi lii nii mooy wane ne kon li gën a dëgër te ñu waxoon ko te imaam al-Hafiz ibn Kathir waxoon mooy ne mbir mi mu ngi xew ginnaaw Badr ndax li Seydina Ali ibn Abi Taalib ne euh, kaanat lii shaarifun min nasibi min al-maghnam yawma Badrin wa kaana an-nabiyyu a'taani shaarifan min al fa lamma aradtu an abtaniya bi Faatima radi bint rasulillah sallallahu alayhi wa sallam wa radiyallahu ta'ala wa ardaaha loolu mooy wane ne mu ne kon yi ma doon waayal sama géwéem yooyu ci Badar laa ko jële woon benn bi ci butin bi benn bi yonent mi alayhi salaatu ma ko jox kon lii mooy préparation bi Seydina Ali doon préparer ngir céetam ah, muy nag sëy boo xam ne bu barkeel la suñu boroom subhaanahu wa taala daldi ciy génne dina ñëw fàttew ma de dina ñëw léegi ci foote màndi gi ma doon wax ah, njaboot goo xam ne bu barkeel comme ni imaam ibn isxaaq wax raxmatullah aley mu ne fa waladat faatimatu li se li wa xuseynan wa muxassinan maata saxiiran wa umma kalthum wa zeynab mu ne seydatu faatima radiyallahu anha ci sëy bii ci la mu jural yonent bi aleyhi sa kii seydatu mu jural seydna uh, ali xasanan seydna alxasan wa xuseynan ak seydna alxuseyn ñooy wala sayyidu wala shabaabil janna ñooy sangu jeune àjjana ñoom ñaar wa muhassinan ak muhassin kii ñu ko xam bariwul de ñun moom doomi saydatu Fatima yi ak seydna Ali radiyallahu anhuma ñun daanaka xasan ak xuseyn rek lañ ciy xam en tout cas ñu bari waaye amoon na beneen doom bu tuddoon Muhassin nga gis ne ñoom ñépp ñoo bokk ñoo bokk racine xaagi siin géeg naa gi ñoo ko bokk ci Hassan Allah liñ leen tudde Hassanan Hassanan muy Seydina Al Hassan wa xuseynan seydna xuseyn ak muhassin waaye muhassin bi dafa gaañu maata saxiran bi mu nee gone ak ummu kalthum bint ali gisoon nañ ko ci nisaun xawla la seydnatu ali seydna seydna ali mayoon seydna umar ibn al-xattaab am na ak moom ay doom moom ummu kalthum bi di doom seydna ali ibn abi taalib moom la seydna ali eh, omar daldi woon takk moom la ko mayoon wa zeynab ak zeynab ñoom ñi ñépp doomi saydatu faatima lañ muy xasan xuseyn muhassin ak umm kalsuum ak zeynab léegi bu ñu gisee loolu léegi wax ci ñi moom mooy ay seydna alxasan ak alxuseyn loolu bu ñu ci seenu juddoog yooyu incha dinañ ci gina Ah, yaatal insha allah kantaa ah, nan lañ doon dunde mooy dund gu gu gu jaxe lañ doon dund nag seen mariage boobu mooy ne nekkuñ woon dans l'opulence de sayyidatu sayyidatu Fatima radiyallahu anha dëbb na daldi dëbbal liggéeyal boroom këram Seydina Ali ba loxoom yi ba loxoom yi daldi commencer di fett di yàqu mu dem wax ko yonent bi Seydina Ali ibn Taalib ne ko ngir mu dem yonent bi alayhi salaatu salaam ci bàyyi mu utal ko mbindaan mu dem mais manu koo wax ndax dafa ruus la mu dellu waxul dara am na benn bi dafa ñëw fekku fa yonent bi alayhi salaatu salaam Sayyidatu wax ko yaay Aisha radiyallahu anha Euh, bi mu ñëwee mu ne ko moom ñëw si ne ko Fatima da ñëwoon na doon la seet mu dem fekk leen ñu ngi tëdd ñu ko doon laaj mi naan mu ne ndax benn bi da ne woon duma leen ko jox duma leen jox duma leen ko utal di leen jox bàyyi fi way ñàkku fuqaraul muhajirun yi ñu nekk fii waa ahlu suffa ma leen di utal mbindaan ndax bëggu ngeen ma jox leen li gën loolu ci la leen joxe baaqiyaatu saalihaat ne ñu def ko saabu ñuy waaj a tëdd allahu akbar ñu gise ci ne mooy ne yonent bi alayhi salaatu jigéen day liggéeyal boroom këram ndax bu dul woon loolu même moo tax daf am ñenn ñoo xam ne ci ñu bees ñi quoi boroom bon mooy rek ñi bon léegi nit ñu bees ñi ngay dégg ñu naan loolu noonu du farata jigéen du farata ci moom muy liggéeyal boroom këram loolu kan moo leen ko wax al urfu al al aadatu muhakkama te yonent loolu aada la mooy ne loolu la demee te tamit xadiis yu bari sayyidatu yaay yaay yaay Aïsha radiyallahu anha nee na moom da doon waajal yonent mi alayhi salaatu wassalaam li nga xam ne mooy e dañ ko doon waajaloon ñoom soxnaa bi tahurahu mooy yi muy ndoxu njàppam te lan la wax kuntu axukkuhu mani yu mu ne man dama ko doon xoos afrukuhu boog dama ko doon xoos min thawbi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam dama ko doon xoos afrukuhu min thawbi rasulillah farkan fa yusalli fii dama ko doon xoos ci yére yonent mi après bu génn julli ci benn bi kuntu axtasilul maniya leen dama doo ko doon raxasal maniyu bu takkoon ci yéreem waa loolu noonu mooy da doon liggéeyal boroom këram te sayyidatu Euh, Fatima bi mu ñëwee di jàmbat pas di jàmbat mais bëgg bàyyam jox ko utal ko mbindaan ndax liggéey bi metti na bu doon ne loolu noonu du farata dina ko ne eh dina ne non eh, ba mu leen fekkee dem ndax ginnaaw bi mu bañee ñoom dañoo rus ñoom ñaar ndax Sayyidatu Fatima ba dafa jaar dafa ñëwul ñëwaat manula dem mooy manu koo wax ndax dafa rus benn bi naa Ali ànd ak moom ñu dem ñu wax ko ko yeneen tamit tontu leen tontu boobu ne duma leen jox dara. léegi nag ñu rus daal di dellu seen kër tëdd muuroo loo xam ne buñ ci muuree seeni tànk seeni euh, seen tànk seen bopp di feeñ buñ muuree seeni bopp seeni tànk di feeñ yenent mi alei saatu salaam ñëw fekk leen fa ñuy waaji jóg mu ne leen jaru ne leen li ngeen ma laaj sànk ndax duma leen tegtal lu gën lool tegtal leen baaqiyaatu saalihaat yi Seydina Ali ibn Abi Taalib nee na déppi boobu man bàyyiwu ma ko moo tax ba mu koy nettali benn bés fële ca après waqantu Siffin après am ku ne ko kenn ci taalibe mi ne ko même Siffin jour boobu guddi ko ndax dane bu ngeen yéegee bu ngeen demee seen bay tëdd seen lal na ngeen def yooyu ay subhaanallah 33 am na nag yeneen version alhamdulilah comme yooyu walhamdulilah wallahu akbar après ngeen tëdd yooyu noonu nee kenn ki taalib bi ne ko mais même laylatu sifin xare boobu ni muy tartar defoon nga ko mu ne waaw Allah mooy lu leen yonent mi alayhi salaatu salaam jox ñu koy def du ñu ko baax waaw ñoom ñoom noonu lañ doon dunde waaye euh, yonent bi salaatu wassalaam loolu la leen tontu woon ñoom noonu lañ doon dunde mooy ci dundu koo xam ne bu yem la ah yoruñ lu ne gàññ waaye moo taxit lool la leen borom bi subhaanahu wa taala tànnal ñu amee ci njaboot gu tol noonu gu màgge noonu nga xam ne njaboot yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yu bari ci ñoom ñii la jaar di seydina al xasan seydina ibn abi taalib ali ibn abi taalib wa fatima radiyallahu taala an ali beyt rasulillah sallallahu alayhi wa sallam euh, léegi nag bala ma fàtte li ma doon wax euh, muy naan sàngara kii sàngara gi këne euh, moom yonent teniruñ ko woon rigueur Seydina Hamza ndax affaire bi xaraamul woon yonent bi alayhi salaatu salaam dafa xam ne kii bon moom dafa dafa dafa màndi kon eh, loolu kon mu daal di dem nakasa ala aqibayhi mu dal di dem daal di dellu alqahqara dellu ndax jamono jooju xaraamaluñ ko woon mais sinon bu mu ngi mel tey ñu xaraamal sàngara bañ laa réprimander mooy ne après te am na sax ci benn riwaay boo xam ne dañ ne imaam alxaafiz ibn xajar daal dina koy indi këne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ibn abi shayba moo ko solo imaam alxaafiz indi na ko ci alfat këne dane dane kii dane euh, seydna hamza ne ko euh, euh, ne ko nag fayal ne ko mooy kii yi nga fa kii mooy euh, gëléem yi fokk nga garant mooy da fay voilà mooy ne da fay te loolu imaam Ibn Abi Shayba moo ko solo comme li imaam al-Hafiz wax euh, an Abi Bakr ibn Ayyash anna an-nabiyya aghrama Hamza thamana an-naqatayn voilà léegi léegi bu ma ñëwee buñ ñëwaatee ci li nga xam ne moom laa doon wax mooy ne euh, xadi euh, xadis bi daa am ñu ci ne ñoo xam ne dañ cee tegtaloo ñu ñoo xam ne dañ cee tegtaloo ne le fait que Seydina Hamza radiyallahu anhu bi nga xam ne dafa màndicee ji tax ba mu ray ak yooyu ak li mu wax yonente mi alei satu salam xam nga loolu ko wax yonente mi alei satu salam te dala dal la mooy yéefér mooy ne yow manoo ne <laughs> mooy mais ñu seen bon mooy àndul ak xelam que ne <laughs> naan yonent bi alayhi salaatu naan ko mais yow yow xanaa doo jaam lu dul sama yow doo jaamu sama baay rek xam nga loolu <laughs> mais bon <laughs> mais léegi euh, dafa am ñoo xam ne lenn ci boroom xam-xam yi ne lii nii day wane ne xadiis bii day wane ne waxu koo xam ne dafa màndi moom lañ naan ibaaratu sakran kooku kenn du ko jàppe amul benn effet ba sax moo tax bu fasee fase googu dogut mooy waajoo xam ne dafa naani sàngara fële euh, daldi euh, ñëw këram fase soxnaam ñu ne ñoom fase boobu dogut mooy ne noo ndax moom àndul ak xalam waaye bu ñëwee génn naan ba màndi ñu gis benn waay bu ñu rey ñu ne kan moo rey kii mu ne man maa ko kill man mii maa ko rey ñu ne noonoo ko ak waxam kenn tegu ko fenn euh, loolu noonu mooy lu ñuy seetaat la ndax lan moo tax lay dëgërul wax jii ne bu fasee waaju màndi bu fase faseem dogut mooy ne jamono ji mooy ne mënoo tegtaloo ci xadiis Seydina Hamza bi radiyallahu anu ndax lan bu Seydina Ali bi bokk ndax Seydina Ali ba xadiisam la mais day nettali Seydina Hamza mooy xadiis bi nin xadiis daw dañ koy compter ci xadiis Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu mooy ne ndax jamono jii nii déggoo li riwaay bi wax zaali wa zaalika qabla tahriimil xamri am na benn riwaay te mooy bu imaam Ibn Jurayj rahmatullah alayhi dane te lii mu ngi xewoon Seydina Hamza lii mu def mooy laata ñuy xaraamal sàngara te sax sàngara li gën a dëgër mooy juste après Uhud après ghazwat Uhud lañ ko xaraamal même Uhud xare Uhud gisaguñu ko jamono jooju sàngara xaraamagul woon te lii après Badar la mooy ne kon yow mooy ne yow kii Seydina Hamza lam doon naan dafa daganoon mooy lu dagan la naanoon mooy ne sàngara si jamono jooju dafa daganoon ba moo tax ci kaw loolu moo tax kenn ŋaañu ko kenn waxu ko yonent sa alayhi salaatu salaam ŋaañu ko après voilà kanta euh, ndax lan ndax ndax lim doon naan du lu xaraam xam nga yow man mi koy naan waa ji koy naan tey mooy li muy dugal ci biiram lu xaraam la te mu ngi def loo xam ne borom bi da koo tere alors que Seydina Hamza moom ba mu koy naan mais kenn terewu ko kenn terewu ko ndax jamono jooju xaramala la guñ ko woon kon nag mooy dangay gis ni qiyaasun ma al am na mooy yow da ngay ki mooy ni ngay tontoo ñooñu mooy ne premièrement danga leen naan lool man dane mooy manoo jël hadis bi nga tegtale ci ne ku ku màndi fase soxnaam garaawul kooku mooy ne dañ naan ko bu après dañ naan noonu sëy bi demul tasu na ah. ndax waa ji àndul woon ak xelam ndax Seydina Hamza bi mu kiiwee noonu déedéet dañ naan la jamono jooju moom lim doon naan dafa naga alors que kii li muy naan dafa dafa xaraam léegi nag mooy ne manoo boole ñaar yooyu mooy manoo def euh, analyse euh, kii analogie man da ne ndax il faut ñu niroo mooy ne élément A ak B. fokk ñu bokk ay ay mbir alors que fii bokkuñ lii mooy jamono jam ko kële di naan dafa nagaroon ci moom alors que kii bi mu koy naan dafa xaraam ci moom kee li mu doon dugal ci yaramam Seydina Hamza radiyallahu anhu lu dagal la woon alors que kii lim ci dugal lu xaraam la alors que léegi boo xamee loolu waa ji nga xam ne kon dafa naan suñu jamono yi après bi sàngara xaraamee mu ñëw fase kooku moom kooku day conséquences yi da koy da koy jël ba mat sëkk conséquences yooyu da koy yenu ba mat sëkk ndax moom dafa dugal ci yaramam loo xam ne suñu boroom da koo tere woon avant loo xam ne dafa xaraam ci moom léegi nag bu ko defee dañ koy dañ koy mbugale ci loolu mu def comme que moo fa jaar naan ba màndi di fasi kooku noonu dañ naan ko léegi yow ba nga koy def lu si doon nga te xamoon nga ne dafa xaraam nga def ko kon nag boo fi fasee yooyu yépp day day dañ la koy dañ la koy mbugale mooy de fase ga dog na à vrai dire sax gis nga xadiis bii nekk ko fi sax ci dëgëral manoo ci jële que ne day dëgëral que ne voilà mooy ku fase te amoo te fekkoon yow bi ngay fase eh, dangaa màndi garaawul walla garaaw na loolu sax du lii mais loolu mooy li gën dëgër voilà mooy ne waa joo xam ne dafa màndi kooku ak faseem day dog ndax moo ko tey moo jël loo xam ne dafa xaram mu daal di koy dugal ci yaramam loo xam ne suñu borom dane woon sori leen ko moom mu jege ko ñu naan déet mu jël ci duy cib kii daal di naan loolu nag bokkul ak bu doon ne dañ ko ko dañ ko ko injecté wala ñu nax ko voilà yooyu bokkul mooy àttey koo xam ne moo tamit la dafa tay mbir mi ak koo xam ne maghrur la dañ koo nax ko bokkul bu dee nax loolu àttey dox loolu àttey dox wala koo xam ne dafa fekk mbir mi daal di naan foogoon ne muy sàngara muy mu naan rek affaire kooku da bokku ci mais tay jëli matuwaayam yépp ñëw fekk faay bëteelub sàngara ba mu ne ko sëcc def ci lim ciy def kooku foo jaar moom wonqiba bi bi bi bi bi bi kooku dañ koy bugale mbir mi day dog voilà kon loolu mooy xew-xew boobu muy xew-xewu may sayyidatu Fatima yonent mi alayhi salaatu wasalaam daal di koy may sayyidina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa léegi nag yi jëm ci yii mooy àttey mariage ak yooyu insha allah ci jotaay bii di ñëw dinañ ci dugg bu ñu paree fii nag buñ ci paree mooy lii nii ñu nettali nii ci xew-xew bi ci lañ jeexale xew-xewu deuxième année ci jotaay bi après yii di ñëw di wax ci àttey li nga xam ne mooy az-ziwaaj ahkaamu ziwaaj muy àttey yi jëm ci mariage yi léegi yi ci topp yi ci topp insha allah ñu war koo gis yooyu dañuy dugg nag ci xew-xewu troisième année ginnaaw gàddaay yonent bi aleyhi salaatu wassalaam kon gis nañ yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ni mu simple le mbir ni mu simple le mbir moo tax mu ne woon jigéen dinañu ko takk ci ñeent soit ci taa ndax taaram ndax fa mu bokk ndax alalam ndax diineem mu ne tànnal boroom diine ci boo ko defee rek gañe te nag can yi ci gën mooy yi nga xam ne ñoo gën niiw waaye lu bari tamit manuñu ne can gi dañ koy xaraamal ndax daa bari déedéet yooyu insha allah dinañ ci gën a dugg ci jataay bii ñëw bu soobee yàlla kon dañuy yem foofu eh, di ñaanal ñi nga xam ne ñooy seeni sët Euh, di leen nuyu saa su ne euh, di jooy suñu ñàkk nag matal li nga xam ne moom moo waroon a dox suñu digganteeg ñoom di seeni sët di sëtu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di surafaaw yi ci worma ci xaq boo xam ne moom lañ am ci suñu kaw te mataluñu ko euh, di ñaan suñu boroom daal di ñuy jéggal yooyu te may ñu ñu daal di koy mate xam seen xàq xam ki ñu doon sëtam mooy kan ñu leen koy xoole ndax yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo wax ci xadiis sayyidatu Aïsha radiyallahu anha bi ne ci saxiix imaam Muslim ci introduction bi wàcce leen nit ñi seeni wàccuwaay surtout yonent yi alayhimu salaatu wassalaam Sénégal nag da ngay gis waaju ñëw naan waaye yow ay dara fan waaye waa ji sant ay dara ngeen nekk shérif la kan moo ko def shérif yow moomu lañ war a wax yow miy wax lool yow lañ war a wax yow yow yaa war a indi preuve buy buy wane ne du moom ndax manoo fekk ñépp ne lii la yow nga ne du lii ba pare ba pare naan leen nag yéen indi leen preuve buy wane ne moom du moom lool lool xel lu nga fo yow mi ne waa ji du moom yow naan non kunte kunte bii du dara waaye ay dara bii du dara fii rek lañ ñu koy waxe fii ci réewu wolof di ñu nax yow dañu naan la yow taxawal premièrement yow li ngay wax gis nga si lool ngay affirmer tax na yow en tout cas dootoo wóor mooy ne dangay mujj nekk koo xam ne yow saaqitul muru a ngay doon mooy sa mbañum rus rot na ndax li nga wax kadib la mooy nag ne fii rek lañ ñu koy waxe mel ni amul ay shurafa ci yéru réewu arab yi bañ a am xam nañ leen léegi yow boo ñëwee ne ñooñu du moom yow yaa war a indi yow preuve buy wanne du ñoom indi haatu burhanakum in kuntum saadiqin indi leen seen preuve bu leen dëgg ngeen li ngeen di wax dëgg ñooñu ñëpp nag jox leen seen gëdd bu ngeen newee ci jataay bu ngeen di nuyoo tàmbale leen ci ñooñu waaw eh waay wax ñu naan non non non ma ne. ma yow dangaa ñàkk xam xamoo sunna moo tax xamoo sunna moo tax xamoo sunna moo tax ngay wax lool yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ñu jàngal lool ne anzilu naasa manazila wàcc leen nit ñi seen wàccuwaay lu lu lu jógee ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam kooku duñu ko yemaleeg leneen même bu dee ne nit kooku ki ñu gis mu ngi def ay bàkkaar kan moo ne ay malaaka lañ kan moo la ne ay malaaka lañ ñun ñoo la ko est-ce que buñ la naan keral leen ñoo ne la ay malaaka lañ dañ dul malaaka kan moo la ne fi fii malaaka dafay am ki nga xam ne doonu loon def erreur jamais kooku moo yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dem na geex na waxuñu ñu nekkuñu fi jàpp gaay ay malaaka déedéet d'ailleurs seen yooyu noonu ñuy def ricc rëcc ñépp lay dal te ñun topp ñu leen ndax këne way ñoom duñ def bàkkaar déedéet ñun dañuy xool ci ñoom ki nga xam ne mooy seen maam di suñu sang di yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ñun nag ñuy ñaan mu nekk suñu baay dëgg-dëgg mu nekk suñu baay ñun ñëpp dëgg-dëgg loolu yomb na buur yàlla wa ma dhalika ala bi aziz kon nag nañ leen di wàcc seen wàccuwaay ak lu ñu man di mel même boo jàppee ne waaye du boroom xam-xam moo shérif bi moom xamul moom du boroom xam-xam déedéet loolu du loolu nit du nit booy teral nit du ay affaire yooyu yooyu nga war a yooyu ngay teg fële ndax bu dee yooyu xam nga yooyu moo dal ba léegi ñun euh, boo gisee ki ñuy jox gëdd mooy apparence la rek fi nga bokk li nga am te yooyu yëpp foog ñu xamal ak li nga xam ak liñ la xamal jaa budul loolu yow duñu la faale dara duñ la faale duñ la boole ci dara alors que nag bu dee loolu yow ñaata nitu yàlla ñaata wàll yu ñaata boroom xam-xam ngay teg fële ndax kat xam-xam beeg yooyu lu ñuy bind ci jël ku ñëw ñu ne la xoolal maa ngi nii liir leen yéen ñépp man ngeen ko liir déedéet kon nag teralal ñépp te nga xam ne ñépp mbindeefu yàlla la ay mbindeefu yàlla lañ moo leen sàkk ñu daal di leen teral di leen màggal ci lool waaye màggal ñii ndax ki nga xam ne ñooy seen maam di leen xoole tamit saydatu Fatima saydatu nisaa'il alamin di leen xoole asadullahi al-ghalib ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhuma wa ardaahuma kon nag wallahu taala alam dañuy yem foofu ba bii di ñëw nag ñu dugg ci ahkaamu ziwaaj